ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri xataa idaa kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi riixin tayyibatin wa farixuu bihaa jaa'athaa riixun aasifun wa jawaa'ahum wa jaa'ahum al-mawju min kulli makaanin wa dhannuu annahum uhiita bihim da'awu llaha mukhlisiina lahu ddiin da'awu llaha mukhlisiina lahu ddiin la-in anjaytanaa min haadhihi lanakuunanna mina ash-shaakiriin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaat fukk ñaar fukk ak ñaar mu ne huwa boroom boobu na ngeen war a jaamu te mooy mi nga xam ne moo gaaw ak pay mu nga xam ne waxoon na qulillahu asra'u makra moo gaaw ak pay ndax borom di new fi di tëralantey pexe ay pexe ki koy tëral mooy jaam inna nañu yëg ne rusulana suñu ndaw yi di malaaka yi nga xam ne moom lañ leen yi moom lañ leen booleel yaktubuuna ñoom dañu ngay bind maatam kurun li nga xam ne moom ngeen di pexe di ko saboote waaye di ko weddi ci tuy laayaay borom bi tabaaraka wa mu ne boroom boobu nag huwa mooy ki nga xamante ne nii huwa moom alladi mooy ki nga xam ne sa yusayirukum fil bar moo leen di dawal di leen may li ngeen di dox ngeen nekk koo xamante ne nii moo leen may ngeen nekk ci kaw suuf man fi di dafa ko dudd di du dund di dem ak a ñëw fil barri ci li nga xamante ne nii mooy ci géej ci ci ci jéeri ji yu war a utal leen ci ay waruwaay yoo xamante ne nii ngeen di yéeg moo xam ci bu booba ay waruwaay ay géléem ay ñoomin mbaam ak i fas waaye léegi moo ñuy dawal ci li nga xam ne oto yeeg train yeeg yu mel noonu le wal baxri waay it mooy ki nga xam ne moo ñuy dawal utal ñooy waruwaay ci kaw géej muy gaal yeeg yi nga xamante ne nii kii pneumatique yeeg gaa yoo bato yeeg looco yi xattaa ba ni nga xamante ne nii nag ida kuntum ci ngeen di nekk fil fulki ca biir gaal ga ca biir géej wala ca biir bato ya wajarayna bihim bi yi ba mu daal di dawal daal di daw ci seen kaw mooy borom bi dawal ci seen kaw bi yi ba ci li nga xamante ne nii mooy ngelaw loo xamante nii bu teey la nag baax nga xamante ne nii nag noonu la de mooy ngelaw lu neex nga xam ne day may gaal gi man di avancé gi nga moteur buy dem waaye mu nekk loo xam ne mooy ngelaw lu si lu baax nekk lu teey wa farihu biha ba gaay naan oh, oh comment il fait boo ah ça sent vraiment li nga xam ne leer pur léegi nag mu ne loolu nu bañ nekkee ci noonu rek jaadaha suñu boroom daal di mu dikkal ngelaw lu dëkkal ngal goo gële riixun li nga xamante ne nii mooy ngelaw goo xamante ne nii asifun ah, boo xam ne nag la de muy ngelaw loo xamante ne nii daa néew daal salfaañe foofu yépp boo xamante ne mooy ñëw di yàq yëpp ngelaw yu foor yoo yëlee wa jaahum ca saase mu dikkal leen ju li nga xamante ne mooy duusu gi yi vague yu rëy yi min kulli makaanin ci ku boor bu ne ndax ngelaw gi daal sal salfaañe fooféem de wa dhannu ba gaaye nekk ci biir gaal gi daal di am njort boo xam ne xaw naa jege yaqin këne annahum këne ñoom daal uhiita bihim ñoom de moom moom moom mooy mooy peeg nañ leen fépp fépp mooy tey daal lañuy alku borom bi mooy dal nit ñi bu ñu nee ci biir transport yi nekk ci jàmm jékki rek ab turbulence am ñu naan hoo oh, mbir yi nag gaa yépp tiit ba jàpp ne tey rek ñu daal di faatu de daawullaha ca lañuy ñuy woowe ñoom ñépp ñi ci biir gaal gi waaye bu doon avion yi nak nii kese la daawullaha la ñuy woon ak borom bi tabaraka wa taala muxlisiina lahu diina daal di koy sellal woo gi ñu koy woo ak ñaan gi nga xam ne moom lañ koy woo naan la ayn an jaytana hey yooyu borom bi tabaraka wa ku nekk ñaan nga mu ngi koy tuddee ci xolam nekk loo xamante ne nii daan nekk loo xam ne lu sell la ca xol ba muy jóge de naan lay naan jaytana e yow borom bi tabaaraka wa taala cey boo ñu muccalee min haadihi waaye ci turbulence gi ak musiba gi nga xam ne daanaka ci lañu ne gaal gii di waaj a këpp wala avion bi wala bus bi wala car bi la naku nan na wat nañ ne dinañ bokk yi shaakiriina ci ñi nga xam ne ñoo lay sant nag ba faw bu ñu jógee ci ci ci ci bu garaaw bi suñu borom ne falamma an jaahum ba nga xamante ne ni nag ci la leen borom bi tabaaraka wa daldi muccal idaa hum yabghuuna fil ardi bighayril haqq léegi ñoom ñuy sàkku leneen mooy di jaamu leneen yabghuuna ñuy sàkku di jaamu dara mit di jox di jël di di dolloo njukkal ñeneen ñoo xam ne ku dul yàlla yàlla mañ doon laajkat ñu teg ko fi nale léegi nag yabghuuna di sàkku kii naan sama maaman ba kay oh téere ba ma joxoon xamoon naa ne ndom ba googu kay taw boo bële xamoon naa ne moom fii rek lay mujjee moom moom mbir mi dina war a baax. tey bu ma demee moom fa mu ma gis ko daal di koy remercier loolu nag suñu borom ne ah kon mu ngi noon de idaahum yaboo ñu ngay gis leen nag yaboo nañu ngay def li nga xam ne ak bax yu ak beew di yàq ci kaw suuf ba pare naan nag mbir mi ki leen ko defal daal keneen la du borom bi tabaaraka wa taala ba pare nag continuer ci li nga xam ne seen yëgadi gi nga nekke woon tey mooy yàlla yaag jaamu ñàkk ko jaamook ñàkk koo delloo njukkal nag suñu borom nag ne fil ardi ci suuf bi ghayril haqq ci loo xam ne mooy manooy teguñu ko ci dëgg de ndax de toute façon nit manu la mooy borom di tabaaraka wa taala di ko teg ci dëgg de mu ne yaa ayyuhan naas nit ñi innamaa rawatina yéen yéeféer yi innamaa baxyukum ala anfusikum na ngeen yëg ne gis ngeen nag seen càkkute googu seen mbeewte gi mooy mbeewte gi mooy li ngeen di def ci lu bon ay conséquences am lay këppu ci seen kaw lay këppu de ala anfusikum ci seen kaw lay këppu de mataal xayaati dunya yëg leen na lool ngeen di am tax ngeen di mooy yàlla nekk lu dul poñeetum àddina ad dunya bu suufe bii te doyat yi xëmma ginnaaw gi nag ilay naa ci ñun bu ngeen faatoo marji'ukum ci ñun da ngeen di delloo fa nunabbi'ukum ma daal di leen xabaaree bima kuntum ci li nga xam ne moom ngeen ne woon ci kaw suuf ta'maluuna doon ko jëf ñu waroon ne innama mathalul hayati dunya kaay ma jox leen innama li am ba des mooy mathalu misaalumal hayati dunya dundu gi nga xam ne dafa doyadi te nekk lu gàtt kama in dafa mel ni daal am ndox moo xamante ne nii anzalnaahu lañ ko wàcce dañ koo wàcce ñun ñoo ko wàcce minas samaa'i ci qaaraatul léegi nag bi nga xamante ni nii nag ci la wàcc nag faxtalata bihi nabaatul ard léegi nag gis nga nag gàncaxu suuf sépp commencé nag nga gis leen ñuy génn mooy ñu wute ci ay wuute kii yu bari waaye nga gis lu nekk la façon bu nekk nag di génn ci li nga xamante ne nii mooy ci wàllu mbay mi ak li nga xamante ne mooy génn noonu rek di saxayaay yeeg yooyu mbir yi di sax daal di rafet ne nekk loo xamante ne nii nag loolu la nag nekk benn duggante mu mel ni foo xam ne day wert lépp kii mu ne kon loolu la de faxtalata bihi nabatul ard mimma yàqulu ci bokk ci loolu di génn ci gàncax gi ci suuf si bokk ci li nga xamante n nii moom ñi wal an'am ak seen jur ji xattaa noonu lay mujj lépp wertuwaay rafet nit ñi di ci man a am li ngeen li ñuy li ñuy dundee mu rafet lool ak seen bàyyi may yeeg seen xar yeeg seen bëy yeeg yoo yële xattaa ba ni nga xamante ne idaa axadatil ardu zuxrufaha zuxrufaha ba ni nga xam ne suuf si si lay jëlëb taaram xam nga suuf mbay boo gisee vert ni muy werte loolu dafa rafet ci gis rafet lool wa zayyanat nga gis nag mu taaru lool moom suuf sa leen wa dhanna ba mu jàpp nag ahluha ña nga xamante ne ñooy waa suuf sa ña nga xam ne ñoo moom suuf soo sële moom tool yoo yële jàpp ne ñoom nag wa dhanna ahluha ñu am njort gu yaatu ba am yaqiin sax ba jàpp ne annahum këne ñoom qaadiruuna alayha am daal kóolute ne ñoom daal teg nañ ci loxo daal mën nañ koo jëfandikoo léegi nag bi nga xam ne noonu lañ nekke noonu rek jàpp ne daal mbir yi daal nii la mbir yi daal léegi daal récolte bi rek ka des ak nag di xéewaloo ko baaw di di di bànneexu suñu boroom nag ne ataa amruna ci kaw noonu rek bi melee noon ci la ko suñu mbir ci suñu mbugal daal di ñëw suñu dogal daal af laylan ak guddi aw nahaaran wala bëccëg fa ja'alnaaha ñu def tool ya nga xam ne suuf sa nga xamante ne nii gàncax yu taaru yaak ya naat ya ñu def ko hasiidan mu mel ni am mbóob loo xam ne dafa wadd ci suuf nekk loo xamante ne mel ni daal lu ñu daggaat alhamdulillah lu ñu dagg teg ko ci suuf wala xasidan nga xam ne day nërmeelu walla mu daal di nërmeelu ka an lam taxni bil am si danga naan mais fii xanaa kay fii fii am mbay ma su fee nekk wala fii ma su la werte daal léegi nag kadhalika suñu borom nag ne ne ko noonee nag naka nii ñu waaw ñu joxe misaal fii mufassilu lañ leen di taqalal di leen leeral al aayaati sama laaya yi li qawmin ñeel nit ña nga xamante ne yatafakkaruna ñoom ñooy xalaat di jëfandikoo seen xel borom di tabaaraka wa day joxe misaal ci bépp xéewal boo xam ne xéewalu àddina la bu muy defal nit ki loolu na ko leer ne mooy loolu gis nga ni muy mel mu taar wam jàpp ne mbir yi di dox commerce bi di dox ba mu jàpp ne nii moom daal daanaka lu mu laaj mu nekk lu mu laal mu nekk or bu dee ko yorom mbay comme ni mu ko waxee nii bu dee am nappkat naka noonu lépp di dox ba mbir yi ba mu jàpp ne alal jii mu jot a dajale moom nit ki waaye léegi nag tedd kese gi ne suñu borom jaar fa lakk lépp lakk magasin yi wala dóor ci kii wala mu dóor benn ouragan boo xam ne day ñëw wala ay taw diluvienne yoo xamante ne ay mbënd yu ñëw yàq tool alal ji yëpp yàqu kër kër yaag magasin yi yëpp nekk ban mu mujjul lépp saako ceeb ya nga xam ne moom la ràññale la woon ca angar gi yëpp taw bi ñëw indi buu bi muy ban bi nekk ci mbedd mi yépp daal di koy xëlëb ci biir saako ceeb yi nga xam ne loolu moom kenn mënatu koo jëfandikoo suñu borom nag ni dina yaa ngi noonu rek mooy gis nga alal ji lépp loo xam ne moo lay tere mooy sa borom moo tax ngay mooy sa borom di ko bañ a jaamu na nga xam ne borom bee la ko jox te nii bu ko soobee mu doxale ko nii nag moo ne lii nag ay laaya la yu may joxe ngir nit ñi di xalaat xam ne buñ ñëwee ci am am am ay koom nañu may fàttaleku nañ may bañ a fàtte koom-koom boobu ni ma leen ko joxe ba mu taaru lool ñu nekk di féeri bànneexu minute bu ne seconde bu ne suñu borom mi nga xam ne mooy musarrif mooy musarrif mooy kii tasrif di def ak sottandeku di soppandeku ci mbiram yi comme ni mu ko soobee ci li nga xam ne moom la joxe loolu mooy ku mu ko soob saa bu ko soobee mu daldi koy dindee noonu wallahu ta'ala